jeexaloon nañu chapitre trois cent soixante-dix di téere boobu it di kitaabul mansurati wal mulah ñëwoon tamit chapitre bi tuddoon noonu ñoo bokkoon même tour hadith bi nga xam ne moom lañ ci mujj woon gis te ci lañ jeexale woon tome numéro quatre-vingt-un euh, hadith bi nga xam ne moom lañ mujj woon gis moo doon hadith mille huit الإمام الحافظ النووي mu ne woon وعن سعيد بن زيد رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ولله الحمد والمنة tey ñu war a gis téere bu bees muy dernier livre nag ci Riyâdous-Sâlihîne mooy dernier livre waaw mooy dernière mooy dernier livre ah bi nga xamante ne euh, moom la al imaamu an-Nawawi rahimahullah di indi fii allah allah allah mu ne kitaabul istighfar kitaabu buntu téere bi nga xam ne mooy al istighfar mooy téere bi nga xamante ne day wax ci ñaan suturaak yàlla ñaan njéggaluk yàlla ñaan borom bi soril ñu bàkkaar yi waaye ñaan borom yi jéggal ñu maghfiram ak njéggalam ci bàkkaar yi ñu ne waaye bàkkaar yi ñu ne mu suturaal ñu ci waaye it suturaal ñu ba du ñu jege li ci kanam yi ci des ak yeneeni bàkkaar waaw Allah muy kitaabul istighfar mooy dernier livre de Riyadou Salihine imaamu Nawawi rahimahullah waaw bara'atul ibtidaa wal intihaal def parce que bi ñuy tàmbali li nga xam ne moom moo féete kaw yëpp mooy baabul ixlaas Riyadou Salihine bi li ko jiitu mooy baabu bi ci njëkk baabul ixlaas wa ihdaari niyya fi jamiil a'maal wal aqwaal wal al baarizati wal xafiyya moo doon lan di wax ci yéena sellal sa yéene jaam bi xam ne fii wa ma umiru illa li ya'budu allaha muxlisina lahu diin waaw addina bi borom bi andiwula fi lu dul lépp loo xamante ni moom la la digal nga def ko boo koy def na ko def ngir moom waaw lépp looy yëngu lu tudd acte cultuel na yàlla tax te boo tàmmee ba nekk ci loolu léegi même yeneen yi sax da nga ko ciy far dugalaale mbiru aada yi nga mën a wax la mu Muaz waxoon Seydina Abu Musa al-Ash'ari summa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati ginnaaw gi may compter samay nelaw comme borom bi di ma ci fay comme bu ma taxawee di julli guddi ngir borom bi ni may yaakaar bi am euh, yaakaar mu xëy loolu mooy fondement lépp moo tax imaamul Buxaari ak borom xam-xam yi bu ñuy commencer hadith bi ñu njëkk a ci saxiix bi moom imaamul Buxaari mooy hadithul niyya mooy hadith boobu te moom la imaamul an-Nawawi tàmbalee ñoom al imaam euh, al Maqdisi borom Umdatul Ahkaam yooyu yëpp ñoom lañ commencer ndax lan importance ak capital fi nga xamante ne foofu la toll alhamdulillah li nga xamante ni mooy yéene. ci ngir jullit bi ngir daam jaam bi waaw ndax innamal a'malu binniyat ndax les actes ne valent par leur intention yëf yi la leen di jox solo lay tax ñu am dayo am fa borom bi mooy mooy leur intention mooy li nga xamante ni mooy seen la ngay la nga yéene waaw ngir yàlla loolu na tàmbalee ngir wan la ne fii moom lii li mooy mooy toolu du ñu sell ñu moom lépp dañ koo déggee à leur lépp lu ñuy dugg ak lu ñuy yëngu ak lu ñuy dal lépp ngir yàlla tax ñuy def yàllaa leen di yëngal moo leen di dalal bu ñu taxawee yàllaa tax bu ñu toogee moo tax bu ñu tëddee moo tax lépp dañ koo déggee ak à Allah léegi nag bi mu bay tëj buntu bi. kibri tëj téere bi mooy Riyadu Salihin xam ne téere yu bari la mu indi dernier livre kitaabul istighfar mooy di ñaan sudur yàlla njéggalu yàlla le pardon d'Allah implorer le pardon d'Allah njéggalu yàlla sudur yàlla waaw nga xam ne loolu mooy nit manula dépasser kawe kawe kawe ba weesu foofu manula am manula am waaw moo tax dinañ gis aay yi muy indi saar bi nga xamante ni mooy saar bu mujj muy saaratu nasr <laughs> waaw saar bi mujj suuratu nasr fa borom bi naan yonent saa saam idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika lu mu ci teg wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba moom lu ko mujjee wax nga xam ne loolu mooy nit ki mooy jeexitalu dund yeneen saa saa mu ne ko wastaghfir waaw comme quoi loolu mooy gis nga ah gis nga gis nga euh, lien bi quoi ak ak ak ak wi tëggin wi al imaamul xaafidu Nawawi rahimahullah tëgg téere bi quoi waaw yéene bi nga xam ne dara manula nekk lu dut loolu moom lay tàmbali waaye istighfar bi nga xam ne moom la borom bi mujjee wax yeneen saa salam mu ne acca kitaabul istighfar mooy tëj téeréb nit ñu sell ñi ndax seen dund yépp nekk lu dul di kale seen dund ci dund yeneen saa salam loolu mooy as looloo leen def salihuna ku la gën a kale dundam ci dund yonent bay saa salaam ci biir ak ci biti kooku moo la raw kooñu nag ñooy saalixuuna al imam ne kitaabul istighfar waaw ñaan njéggal borom bi ñaan suturaak borom bi waaw talabul maghfira ak njéggal gi nga xam ne bu dul lool moom moom am sànjam boo ñuy dal ndax wa ma qadarullaha haqqa qadri jaam yi luñ mën di def takkuñu yàlla nattuñu yàlla dëgg-dëgg dañ ko war a natt kon kitaabul istighfar allah <laughs> la ilaha illa allah muhammadun rasulullah wallah <laughs> ya kitaabul istighfar istighfar yàgg nañ ko fee mooy sàkku lan almaghfira talabul maghfira waxoon nañ la almaghfira day jóge casque bi police bi wala gendarme yu def ak kiy dawal vélo loolu ci la jóge maghfira mooy casque nga xam ne day protéger bopp bi mooy borom bi protéger la effet yi bakkaar yi nga jot def non seulement mu jéggal la ko mais du la topp dara ca gannaaw mu dindi effet yi waaw kay <laughs> parce que cicatrice sax na deñ mu dindi la cicatrice yi waaye li gën loolu lépp mooy non seulement bàkkaar ya ma ne woon borom bi soppil ma ko defal ma ko say xasanaat ulaa'ika alladhiina yubaddilu Allahu sayyi'aatihim hasanaat borom bi nee na ñoo ñëwee joxoñ leen joxoñ bu sori waaw ndax ni nga xamante ne nii noonu lañ sell ca lañ ne mooy ñi nga xamante ne yubaddilu Allahu borom bi day soppi sayyi'aatihim seeni ñaawteef hasanaat def ko yu yu baax waaw talabul maghfira non seulement da lay jéggal mais du la topp dara amul benn tabi'at yu ciy tegu. waaw buntu bi loolu la ak tamit mu lay sutural protéger la ba bakkaar yi nga nekk mooy ak suturam parce que bu nit ñi xame woon bakkaar yi nga nekke boo mayul am la leen bi gënal de dootoo tekkee ci dara ci dëkk bi <laughs> waaw borom bi nag ak suturaam bu mu la defal ba tax gaa yi jàpp na teg la fu kawe loolu malgré yaa ngi ci leer na nag yi yàllay tere tamataloo dara borom bi ah xëy njéggal waaye mu protéger la ba yenn bàkkaar yi nga xamante ne nii borom bi ci maanuteem seetaanu la ci nga ciy dëbb mu lay yokk di la suturaal di la soril bàkkaar yooyee mu la koy soril waaw soril la yow bàkkaar yooyee mais yow bàkkaar yooyee mu soril la ko Allahu akbar kon al imaamu Nawawi rahimahullah kitaabul istighfaar fii nag ñaari buntu la fi indi mooy mooy tëj chapitre bi euh, euh, ki euh, Riyâdous-Sâlihîne ñaari chapitre la la fi indi benn bi mooy bii dafa def kitaabul istighfar comme fi ñu jóge kitaabul mansuraati wal mulah baabul mansuraati wal mulah bii it comme noonu la kitaabul istighfar léegi chapitre baabul istighfar loolu mooy bi ci njëkk après nag mu indi beneen chapitre nag boo xam ne moo mujj nga xam ne boobu mooy nit baax na te lool mooy doxalinu alquran mooy doxalinu yonent bay saa salaam mooy di bégal ñi nga xam ne ñoo nekk ci li yàlla digle borom di leen bégal li nga xam ne moom la leen borom bi waajalal ëllëg te kër ak ga muy chapitre trois cent soixante-douze moo final mooy final mooy dernier der des der nga xam ne baabu ma baabu bayaani ma a'adda allahu ta'ala lil mu'minina fil janna voilà buntu bi wax li nga xam ne mooy yàlla moom la waajalal tabaaraka wa taala ngir ñi ko gëmoon way wommatu yi way gëm yàlla yi ca biir aljana lam leen waajal voilà léegi nag ñun ñu dugg sutuñu buntu bu bu njëkk muy trois cent soixante onze kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahu allahu taala muy wax fil baabi as-salaasumi'a wa waahidun wa sab'un baabul istighfar kon wax nañ sànq ci al istighfar ci gàttal sàkku jàmbi bi muy sàkku njégalu yàlla bi nga xam ne noo seulement day effacer bàkkaar bi te du ko ko toppe waaye da koy suturaal ci bàkkaar bu dee ci ay bàkkaar ne mu suturaal ko ci waaye it leneen mooy non seulement mu daal di koy suturaal ba yeneen bàkkaar yi ko ci bu muy tàbb ci yenn bàkkaar yoo xam ne jegewu ko woon yooyu yëpp day duggaale ci biir léegi kon muy imaam tàmbali fii indi li nga xam na mooy al aaya aay yi muy indi fii nag yi ci bari gisoon nañ leen voilà ci téere bi mu ne qaala allahu taala wastaghfir li dambik voilà mu tàmbalee laaya boobu ne qaala wax na allahu taala borom bi nga xamante ne nii moom ëppaale naag ñi xamul dara di ko tuumaal ak ñi nga xamante ne xamuñu seen boroom dañ koo réere di wax waaye it mooy ki kaweta ak kawem jógawul ci ak yéeg nee na wastaghfir li zambik waaw mu ne wastaghfir li zambik yonent bay saa salaam daal di ñaanal yàlla mu suturaal la li zambika ci sa bàkkaar fii rek la ci indi aayit yi yàgg nañ ko fee gis waaw moom yàgg nañ ko fee gis waaw <laughs> biñ ko mu woon gis rek euh, euh, keroog ñu ngi ko doon gis euh, ci gisoon nañ ko chapitre deux cent cinquante et un baabu fadl du'a bi dhahril ghaib waaw mooy deuxième aay ba mu fenn wa qaala ta'ala wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat foofu ñëwoon na ba wa wal mu'minat bi voilà ñëwoon na ba foofu foofu gisoon nañ ko te taxawoon nañ ci bu baax ci laaye bi keroog rek ci ci ci ci bi ñu génn rek ñu ngi ko doon euh, gisaatoon nañ ko euh, que ne li dambika boobu lan lay tekki walillahi alhamdu wal minna muy aaya boo xam ne kon yàgg nañu kaa gis ah walillahi alhamdu wal minna léegi kon loolu lu am solo te keroog gis nañ xadis boo xam ne sax da ko doon wax muy xadis ci chapitre bi euh, biñ génn baabul mansuuraat wal mula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 wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat kon aay bii gis nga kon bu familiarisé wu ak ñoom familiarisé wu na ñoom moom voilà mooy ci suuratu sayyidina Muhammad la ko waxoon aaya dix-neuf mais fa'lam annahu la annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum foofu lañ ko foofu aay boobu la borom bi ci gàttal dana yoneen saa saa wastaghfir li dambik ñaanal suturaak yàlla protection bi yàlla ba li nga xam ne moo naroon nekk sa bàkkaar mu la ci mu mu la koy soril ak loolu voilà loolu taxawoon nañ ci waxoon nañ ne ñenn ñi ñu ne loolu li muy tekki euh, mooy euh, euh, wastaghfir li dambik mooy non yeneen saa salaam loolu mooy bàkkaaru xeetam ñu ne la déedéet walil mu'minina bi moo koy wane ne déedéet waaw mooy wane ne du bàkkaaru bo du bàkkaaru ñeneen ñi lay wax am ñu ne mooy li nga xam ne comme liñ doon wax sànq wa ma qadarullah haqqa qadri nattuñu yàlla dëgg-dëgg niñ ko war a natte voilà mooy lépp loo xam ne bi ngay xam yàlla liñ ci xam tey li nga xam ci moom tax nga jaamoo ko yàlla noon bu la borom bi wanee yeneen ci boppam da ngay gis ne man la ma doon def démb moom matul woon kon waaw waaw léegi lool ngay ñaan jéggal ci loolu waaye waxoon na insha allah li gën a dëgër mooy am na tamit ñu ne bon day ñaan njéggal li daan bi ngir euh, euh, yoonal waa ñooñ ay ay nitam mooy ay xeetam ñuy def ni moom waaw même bu dee ak foo yàlla mën a yëkkati mooy mënoo génn ci istighfar parce que yonent bi saa saa moo féete kaw ñépp borom bi loolu la ko digal mu koy def alayhi salaatu wassalaam rawatina ci li nga xam ne mooy mu jóg dindoom comme niñ ko gisee ci aaya isa jaa bi te mu ngi ñëw mu ngi koy indi léegi te mu ngi koy mu mu indi léegi mu ngi koy indi léegi voilà waaye waxoon nañ insha allah li gën a dëgër kon loolu am na ñu wax lool ne mooy borom bi da ko digal muy ñaan di sàkku yàlla jéggal ngir xeetam roye ko ci lool ak foo man di toll am ñu ne noo affaire bi lenn la mooy borom bi ndax dafa am ak sitru bàkkaar fil uyubi wala fil bi mooy sutura gi nga xam ne la la borom bi di suturaal fekk yaa ngi ci biir bàkkaar yi sax mu suturaal la ci ba gaa yu bari xam kenn xamewu la ko waaw yaa ngi bàkkaar boo xam ne sa diggante sa borom la borom bi yaa ngi ci de ba léegi génnoo ci mais borom bi suturaal la ba nit ñi xamuñu ko ci yow mu am nag as as sitru anil uyub mooy li nga xamante ne nii mooy di di euh, euh, euh, mu mu mu aar la protéger la yow ngay sori bàkkaar yi boobu nag mooy bii waaw ñaanal borom bi di la protéger comme maghfira comme casque bi ñi muy protéger bopp bi mu lay protéger ki bàkkaar yi ngay gën a sori moom waaw loolu insha allah mooy li gën a dëgër même bu dee avant euh, deux heures bi tamit dëgër na voilà bi naan euh, euh, mooy noo xamee borom bi rek te comme que yeneen saa salaam du deñ di xam boroomam loo xamante ne lu bees lu mu xamuloon parce que borom bi du jeex comme niñ ko fi waxe moo tax mu ne ko waqul rabbi zidni ilma waxal yow yonent bay saar saam borom bi sa ko ne ko de waxal sa borom mu lay dolli saasu su ne li nga xam ne mooy xam-xam voilà kon wastaghfir li dhanbik lool ñu ciy jànge suuratu sayyidina muhammad ay dix-neuf alayhi salaam di suratul wala suratul qital léegi loolu mooy lan mooy kon digle bu yàlla digal yonentam alayhi salaam mooy digal bu mu digal xeetam parce que nee na moom mooy suñu royukaay kon mu ngi mel ni ñun te wax na yeneen ay yoo xam ne dana yéen ñi gëm yàlla ay buy ñaan leen jéggal borom bi waaw wa qaala nuuhu rabbi ba mu naan ista euh, euh, euh, kii leen tuubu ilaa ilaa ilaa allah non am na nu ko nu ngi ko wax suuratu nuux Seydina Nuux doon ko ay jaamam ay ay kiiwam ay ay xeetam waaw waaw waaw ngeen di eh, ñaan njéggal seen borom waaw inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yaghfirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idha ja'a la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun après am na lu muy wax ba ci biir ne eh, eh, léegi tuub leen ci seen borom waaw borom bi ñu wa anibu ila rabbikum ak istaghfirullah ak wastaghfiru yooyu yëpp daa bari ci léegi kon mooy digle gi mu ko digal yore saa ko digal lañu ko digal ñun lañu ko digal ñun tamit voilà kon mu ne wa qaala ta'ala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegut na ba léegi waaw wastaghfirillah inna allaha kaana ghafuuran rahiima voilà te suuratu nisaa yi aaya six cent six mu ne leen saa salaam wastaghfirillah waaw bon mu ne deel sàkku suturaak yàlla deel ñaan borom bi dee ko ñaan mu lay yokk suturaam allahu akbar waaw inna te nga yëg ne gis nga sa borom ah kaana ghafuuran rahiima allahu akbar fekk mu ko doon wax xiiwal yi mu ko defal waaw inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah wala takun lilxaa'iniina xasiima wastaghfirillaha inna allaha kaana gafuuran rahiima voilà mu na ko ñaanal njéggal sa boroom te xam ne sa boroom masula deñ te du deñ di nekk aji kuy jéggalaa koon aji kuy suturalaa koon kuy pardonneur la man aji yërëmaa koon aaye kon loolu mooy kon ñun tamit nañuy xam information yi ci suñu boroom mooy di ko ñaan jéggal loolu ak jaamu yàlla la goo xam ne boroom bi da koo sopp waaw moo tax kenn du ne man fu ma ñaani jéggal rek daa fekk dama am bàkkaar yoneen saa sa amul bàkkaar bu muy jéggal bu muy ñaan jéggal waaye pourtant borom bi dana ko ñaanal aca moo tax nit buñ imaginer woon ne nit dem na ba defatul amatul bàkkaar sax kooku kenn duna ko dépassé na ko ko mooy liñ la doon wax sànk ci sànk ci kaw voilà wallahu taala kon mu ne wa qaala taala ñetteelu laaya mu ne fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba suuratu nasr waxoon nañ ci léegi te aay boobu gisoon nañ ko <laughs> aay bi it gisoon nañu ko moom romb na fi lu bari moom waaw gisoon nañ mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhu li nga xam ne ci la doon wax ne Seydina Omar radiyallahu anhu ci la doon dugal ci la ko doon dugal ci moom quoi waaw <laughs> uh, ci assemblée mooy muhaajiruuna yu mag yeeg yooyu ak ansaar yi im nee xalifa ba gaa yi ne ko waaw yow de kii ngay dugal suñu fo ci ñun suñu kii yi la quoi suñu moroomu doom yi la mu ne ah dinu ma leen a xam ay mbiram de waaw dinu ma leen a xam ay mbiram de après benn bis mu laajoon leen ne leen lan ngeen lan ngeen xalaat ah ci Euh, aaya boobu borom bi tabaraka wa taala doon wax euh, euh, mooy saar bi bon ñenn ñi tontu ñenn ñi bon ñenn ñi tontuwuñ léegi bi mu paree mu ne Ibn Abbas yow loolu nga ci kii mu ne ko déedéet aaya boobu gisuma lu dul ne daa ñëwoon doon tàgg yoneen saa salaam mun a ko man itam loolu rek xaw ma ci lu weesu lool voilà kon mooy aaya boobu gisoon nañ ko fi tamit waaw astaghfirhu innahu kaana tawwaaba loolu moom lañ la doon wax bi ñuy tàmbali ne loolu mooy aaya bi nga xam ne aayatu suuratu nasr mooy bu mujj ba pare borom bi wax ko mooy jamono ji nga xam ne yeneen saa salaam ci la buñ ko mënee waxee noonu mooy tout le temps mu yeneen saa salaam masula deñ di nekk au top voilà manula de masula deñ di nekk au top waaye borom bi moo ne ko walal aaxiratu xayrul laka uulaa sa mujjanteelu mbir. moo gën saa su li ko jiitu voilà moo tax yeneen saa salaam xaal bi mu génne àddina mooy xaal bi gën a mat mooy bi gën mat ci la ci la dem fekk ji boroomam tabaaraka wa moo tax mu ne allahumma rafiqal a'la te ci jamono jooju nga xam délégation yaa ngi ñëw idaa jaa nasrullah may na ko ndimbalam ci waa waaye waa ñi nga xam ne ñoo ko doon xeex may ko fatxu Makka mu ubbi Makka nga xamante ne nii mooy dekk moo moo déclenché arab yépp di ñëw ci diini parce que arab yi dañ doon wax da'u Muhammadan wax wa qawma waaw bàyyi leen ak Muhammad ak ay ñoñam rek waaw ñoom daal ku gañe ñu ànd ak yow <laughs> bi yeneen saa salaam ubbee Makka gisoon nañ Hunayn keroog nga xam ne mooy xare bu mujj bu yeneen saa salaam xare ak bon Fathu Makka mooy bu mujj waa Quraysh Hunayn mooy bu mujj bu mu xare ñi nga xam ne ñooy arab yi waaw mooy dernier moo tax fathun Hunaynun après ndax Taif ci Hunayn la bokk moom lañ doon wax ne ñii lañ duma fii ñu daw fële mu topp leen waaw moo tax wa Taifun Tabukun mooy Awtaas ak yooyu yépp ci Hunayn lañ jóge parce que ñi ñi ñi comme nañ ko fi gise naa ah ci hadith Mawlana al-Abbas Mawlana al-Abbas radiyallahu anhu ibn Abdul Muttalib keroog <laughs> li nga xam ne ci la yonent saa salaam doon euh, euh, Hunayn noonu waxoon nañ fi histoire bi euh, mooy bi ñu dàqee ñii la ñenn ñi ne fees ñoom Maalik ibn Awf ak mbooloo ma ñoom ñu daw daw na di dem Taayif ñenn ñi jaar Awtaas ñenn ñi jaar nële yooyu la loolu moo indi yooyu <laughs> waaw mais sinon mooy lépp ci Hunayn la jóge voilà léegi mooy délégation yi nag di di gën ñëw ndax doon na ñëw mais dañoo gën a bari yoneen saa salaam borom bi na ko nag boo gisee loolu lépp fa sabbih del dellu rek njukkeel sa borom di sabbal sa borom di ko sant wastaghfiruhu te nga koy ñaan mu lay yokk sutura di la yokk nga sori lépp loo xam ne takk-takk la waaw innahu kaana tawwaaba waaw allahu akbar kon mu ne mooy aaya boobu fa sabbih mu ne borom bi wax na ko bu yoneen saa salaam daal di koy digal waaw waaw kon mu ngi noonu moom borom bi daa nekk koo xam dafa sopp jaam bi di dellu ci moom te mooy kiy delloo jaamam ci boppam ba pare sopp loolu waaw kon mu ngi noonu muy suuratu nasr ayatu walillahi alhamdu wal minna mu ne wa bi nga xamante ne moo kawe te ak jógawul ci géej ba léegi tabaaraka wa taala nee na lilladina ttaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidina fiihaa xaalidina fiihaa wa azwaajun mutahharatun wa ridwaanun mina llaah wallaahu basiirun bil cibaad الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار as-saabiriina was-saadiqiina wal-qaanitiina wal-munfiqiina wal-mustaghfiriina bil-ashaar waaw suuratu Aali Imraan 15 ba 17 mu ne Boroom bi tabaaraka wa ta'aala nee na bii nag gisuñu ko woon lilladiina taqaw ñeel na ñi nga xamante ne ñoom ñoo teet seen boroom quoi waaw ñeel na ñi nga xam ne ñoo teet seen boroom nga xam ne lépp lu ñuy def dañ ciy suur boroom bi waaw amul ay euh, bon gaawul def ba pare du a xalaat yàlla ñoom la ñoom borom bi la ñuy jiital ci lépp ba pare eh, di doxale seen digganteeg seen boroom loo xamante ne dina tax ñu sori mam sànjam waaw lilladina taqaw ñooñee nga xam ne di ut wiqaaya diggante ñoom ak sànjum seen boroom diggante ñoom ak li nga xam ne mooy jalaalu seen boroom lépp loo xamante ne xam na ne man nañ leen a may man na leen a jural sànjum borom bi ñu koy moytu te lépp loo xamante ne ay ngërëmam la koy indi ñu ko ñu nekk di topp ndigal yi di làmboo digal li di sori tere yi te yàlla tax mu ne ñooñu lilladiina taqaw ñooñee xam nga Imaam Nawawi commencé wul aay bi fi mu commencé parce que aay bi dana qul woon ah qul a unabbiukum bi xayrin min ko am lu mu doon wax yeneen jël li mu wax rek baax na tamit fekk bi muy wax euh, mbiru taar tóor tóor tóoru àddina yi quoi waaw nga xam ne nit ñi looloo leen tax a jóg. ci wàllu àddina mooy euh, yi nga xam ne ay fakk-fakk àddina la mais dafa rafet ta neex waaw nga xam ne nit ñu bari moo leen teree topp yàlla moo leen tere xool yàlla borom bi nag bi mu waxee yooyu ba pare ne ndax duma leen waxal yeneen saa saa ne leen ndax duma leen xabaare lu gën lii lépp waaw mooy naan zuyyina linnaasi hubbu shahawaati mina nisaa'i wal baniina wal qanaatiiril muqantarati mina zahabi wal fidda mina zahabi wal fiddati wal xaylil musawwamati wal an'aami wal harthi zaalika mataa'ul hayaatid dunyaa wallaahu 'indahu husnul ma'aab qul aw nabbi'ukum bi xayrin min daalikum lilladiina ittaqaw inda rabbihim jannaatun tajrii min tahtihal anhaar voilà loolu la mooy ba mu tuddee yi nga xam ne borom bi moo ko taaralal nit ñi ci yoo xamante ne nii mooy shahawaat yi bànneex yi plaisir yi passion yi waaw nga xam ne dañ leen koo taaralal <laughs> waaw lépp nag ci namm namm borom bi yenn yi ajar iblis la mais iblis du def dara lu loo xam ne daa fekk boroom bi moo gërëm loolee di daw ci jaam yi waaye sinon iblis du moom mooy jekk di créer loo xam ne amul loolu déedéet waaw moo tax asharru minka la ilay lu safaan ci namm namm borom bi la amee ci kaw suuf waaye du dellu ci moom